<laughs> Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkam min kalaami xayril anaami alayhi afdalus salaati wassalaam fi kitaabul aymaani wan-nuzuur baabun nazr an Umar ibnil Xattaab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qultu ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallam inni kuntu nadartu fi ljahiliyati an atakifa layla wa fi riwayatin yawma fi lmasjidi alxaram qaala sala allahu alayhi wasallam fa awfi binadrik kon alimamu abdulgani rahimahullah ci téere bi muy indi buntu bu njëkk ci téere bi te ñaari buntu kese la muy buntu numéro cinquante-neuf juróom fukk ak juróom ñeent mu ne baabu nazir yi mu ne buntuk nizar li nga xam ne mooy wax ci wàllu nizar waxoon nañ le téere bi kitaabul aymaani wan nuzur téere ngiñ yi ngiñ yi daanaka gis nañ ci lu bari léegi nag ba génn ci léegi nag muy indi an nuzur li nga xam ne moo jëm ci li nga xamante ne mooy nizar yi voilà léegi nag muy wax ci hadith bi ci njëkk muy trois cent soixante-huit ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett mu ne an Umar ibn al-Khattab ngi jële ci Seydina Umar di doomi al-Khattab radiyallahu anhu annahu qaal mu ne nee na qultu damaa wax ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni man Umar kat na kuntu nekkoon naa nazartu damaa nizaroon fil jaahiliyati laata may dugg ci l'islam dañ ne newee ci réer ga an antakifa damaa nizaroon ne dana intikaaf loolu gisoon nañ ko ca bunti koor ca buntu la jëm ca wàllu wu koor mooy tëj bi boo ki di tëj boppam lëlu di jaamu borom bi tabaraka wa taala léegi nag mu ne man damaa nidaroon ca jaahiliya daal di intikaaf daal di laylatan guddi am mu ne wa fii riwaaya am na ci beneen nu ñu soloowe xadiis bii ñii dana yawman benn bés fil masjidil haram te jàkka ja nga xam ne moom lañu ormal muy kaaba ga zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu ne qaal rasulullah mu ne qaala yonente bi alayhi salatu wassalam ne ma fa awfi bi nadrik ne ma matalal sa nidar ga nga nidaroon kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi xadiis bi ci tegu di xadiisu ñaareelu xadiis ci buntu bi alhamdulilah muy hadith numéro trois cent soixante-neuf ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne an abdillahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu naha an an-nadr annahu naha an an-nadr wa qala sallallahu alayhi wa sallam innahu la ya'ti bi khayr wa innama yustaxraju bihi min al-baxiil wa al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne an abdillahi bii mu ngi koy jële ci doomu ki mu ki mu indi xadiisam léegi muy abdullah ibni umara di doomi saydina umar radiyallahu anhuma an innabii muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallama annahu kene moom de yonente bi alayhi salatu wassalam de naha aayana naha tere na an in nadr ci di nizar wala nizar da koo tere wa qaala mu ne innama la innahu dëgg-dëgg moom nizar laa yati bi xayr mooy du indi yiw de voilà wa innama waaye li am ba des yustaxraju bihi des ci génnee dañ ci jaareel nizar mbir la moo xam ne borom bi da koy nattoo nit surtout façon yu mel nii façon nizar gu mel nii min yustaxraju bihi min al baxil day tax waaju nay ji ah, moo tax ci yeneen ak ki nga xam ne dafa nay nga xamante ne nii moom joxe ñu rey ko la yemale kooku na borom bi comme que daa nay du génne dara borom bi léeg-léeg dafay koy ay ay ay ay ay ay bu bëggee mu génne <laughs> ci misar voilà naan mooy façon misar yi nga xam ne dañ koy gàll ci benn affaire naan borom bi boo ma defalee lii de ha dinaa def lii voilà ñoom nag ci li tax nit ki day jàpp te kooku mooy loo xam ne da ko war a def ngir yàlla def lu baax ngir yàlla mais du ko def mukk il faut moom ah balaa def lu baax daal danaan yàlla boo ma defalee lii ma def lii voilà léegi loolu nag mooy problème bi voilà nga xamante ne nii moom eh, jaamu yàlla gu muy def bu ci amul loo xamante ne lu mu ci mën a amee ci mbiru euh, àddinaam gii ah, loolu moom du ci def de naan borom bi booba ah sama bëñ bii di metti sonal ma fan yi yépp tey boo ma ko wéralee de dinaa génne cent euros te waa waxuma la cent euros deux euros rek nangu ko woon a joxe voilà léegi nag borom bi après mu wéral ko nak affaire boobu la nag voilà wéral ko bëñam ma nag bu ko defee mu war a génne cent euros yi mooy yustaxraju waaw bihi al-baxil dafa nekk loolu nag kaw wax na ko ah laay wér na ah léegi ni nga joxe kon nag mu ngi noonu de léegi nag al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ngi indi hadith numéro trois cent soixante-dix ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk mu ne an Uqbata ibn Amir radiyallahu anhu annahu qaala nadarat ukhti an tamshiya ila bayti llahi alharami haafiya fa amaratni an astaftiya an astaftiya laha rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam fastaftaytuhu faqaala sallallahu alayhi wa sallam li tamshi wal tarkab kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadis bi mu ne an Uqba ibn Amir mu ngi koy jëlee ci Seydina Uqba ibn Amir radiyallahu taala anhu annahu mu ne mu ne ani mu ne annahu qaala kana moom Seydina Uqba de ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala neena ah, nadarat hmm? dafa nidar uxti sama sœur voilà dafa am sœuram boo xamante ne nii rakkam wala magam bu jigéen boo xamante ne nii dafa eh, eh, eh, dafa dafa nidaroon voilà boo demee nag ci borom xam-xam yi bon ci saraa yi dinañ la wax ka mu doonoon ah, ñi ne Ummu Hibbaan la woon am ñeneen nag yooyu léegi waaye loolu taxuñoo jóg voilà léegi daal mu ne moom dafa nidaroon ne day ah lan la nidaroon uxti sama sœur an tamshiya mu dox ila baytillahi alxaram jëm te néegu bi yàlla ba nga xamante ne moom lañu ormal xaafiya voilà léegi nag bu fay dox di dem moom du sol daal la voilà moom daal day dox dem ah voilà dem foofule léegi daal di dem yoonam dem ne loolu mooy nizaram léegi nag fa amarat nii mu daal di may digal nag an astaftiya laha rasulallah mu digal ma nag ne ma naa ko laajal quand même yonent ma lay saam ci nizaram gii nga xamante ne nii euh, moom la nizaroon daal voilà léegi daal euh, mu laajal ma ko voilà léegi nag mu laajal ma ko léegi nag fastaftaytu nee na ma laaj ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mu ne fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne li tamshi wal tarkab na dox te na war voilà mooy na dox te na war kon nag bu nekk koo xamante danaan moom day dox affaire bi yëpp quoi déedéet lool lool loolu wuru la voilà foofu ba fële déedéet mais na dox tuuti na dox leen waaye wal tarkab na wara voilà mu ngi le kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu muy indi xadis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadis numéro trois cent soixante onze muy ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn mu ne an abdillahi ibni abbas radiyallahu anhuma annahu qaal istafta sa'd ibn ubadata radiyallahu anhu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi nadrin kana ala ummihi tuwuffiya qabla an taqdiyahu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqdihi anha kon alimamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne an abdillahi mu ngi jële xadis bi ci ko ñëw abdallah ibni abbasin di doomi sayyidina wa mawlana al abbas radiyallahu anhuma annahu qaala neena istafta daal dinay ñaan ñu ubbee mooy laaj daal di dem laaj ngir lan la ci eh, suñu borom lan la ci ashari yonent bi alayhi salaatu salaam laaj ko lan la borom bi àtte Saadu kan moo def loolu le hmm? Saadu ibn Ubaada sahaaba bi nga xam ne bokkoon ci waa Ansaar eh, di Saad di doomi Ubaada radiyallahu anhu rasulallahi kan la laaj kan la laaj mu ubbee ko ndawal yàlla li sallallahu ci ban sujet ci lan fii nadrin ci ab nidar boo xam ne kaana dafa newoon ala ummi ci loosu ndayam ci loosu yaayam mooy yaayama nidaroon waaye nag sauf ko nag tuufiyat moom yaay ja dafa génn àddina yaayu Seydina Sa'd ibn Ubaada radiyallahu anhuma qabla an taqdiya laata muy matal la nga xam ne moom la nizaroon laata mu koy def laata mu koy def la nga xam ne moom la ne woon dina ko def qaala rasulullah léegi nag bi mu laajee yeneen ma lay sa sa ubbee ko ci qaala mu wax rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko faqdihi anha ne ko fayal ko loolee mooy taxawal ka nizaram joojële même ñu waxoon ne lay def nga def ko kon nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala nuy indi hadis bu mujj ci buntu bii di baabun nadr kon nag muy wax hadis numéro trois cent soixante-douze ñetti téeméer ak juróom-ñaar bu ñaar mu ne an Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaala qultu ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallam inna min tawbati an anxalia min maali sadaqatan ila allahi wa ila rasulihi sala allahu alayhi wasallam faqaala rasulullahi sala allahu alayhi wasallam amsik alayka ba'da maalik fahuwa xayrun lak kon alimaamu Abdul Ghani mu ne an Ka'b ibn Maalik mu ngi jële ci sahaaba boo xam ne mooy Kaab la tuddoon di doomu ku ñuy wax Maalik radiyallahu anhu mu ne annahu qaala neena qultu damaa wax ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna min tawbati bokk na ci sama tuub lii mooy ba mu demul woon ghazwatu Tabuk ba nga xam ne demul woon mook bokkam ya léegi nag ba nga xamante ne nii nag ca ko daal di woon tegani nee daal di koy euh, taf daal di koy bañ a di moom wax ak moom ah ci digalu yeneen suñu borom di wàccee li nga xam ne mooy ak moom Seydina Sa'd euh, mi ak ak mbokkam ya léegi nag ba loolu xewee nag ba mu ñëwee nag di tuub si loolu lay wax kontaan Ghassan ba ko xabaar bi di këlee mu ñëw fekk yonent bi saa saam ci jàkka ji ci la doon waxe lii mu ne qultu damaa wax ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna min tawbati bokk na ci sama tuub li nga xam ne dew ma woon Tabuk ci xare boobu nga xam ne danga ko koo woote woon ah tuub ci gi may tuub ci loolu mooy an an xalia ma daal di génn génn ba set wecc min maali ci sama alal yépp yu ma masa am tool yeeg alal yeeg yéel waaye lépp ma joxe ko sadaqatan mu nekk sarax ila allah jëmi ko jox ko nag ila borom bi azza wa jalla wa ila rasuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam luñ ci def baax na fa qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne ko am sik téel alayka ci yow ba'da malik lenn ci alal mooy li ci ëpp sax fa huwa moom xayrun laka moo gën ci yow kon nag al imaamu Abdul Ghani muy indi buntu bi nga xam ne moo mujj ci téere bi di kitaabul aymaani wan nuzuur mu ne baabul qadaa an Aysata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ahdasa fi amrinaa haaza maa laysa minhu fa huwa radd wa fii lafz man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid rahimahullahu taala muy wax nag ci li nga xamante ne nii mooy téere bi nga xam buntu voilà bi nga xamante ne nii mooy bi mujj ci téere bi muy buntu numéro soixante voilà juróom benn fukk di baabul qada buntu bi nga xam ne mooy buntu ah àtte waaw ki nga xam ne àttekat bi nan lay àtte ak alqadaa u àtte juge justice nan ngay juger voilà muy indi hadith bi njëkk trois cent soixante treize muy ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett mu ne ana Aysata hadith bi njëkk mu koy indi fii mooy sayyid hadithu sayyidatuna Aysa radiyallahu anha mu ne jëlee na ci sayyidatuna Aysa radiyallahu anha annaha qaalat neena qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena man ahdasa képp koo xam ne dafa sos daal di fiy créer def indi fi fii amrina hada ci suñu mbir mii muy lislaam gi muy dundin wii tëralin wii nga xam ne sama borooma ma ko jox ma indil ko jaam ñi képp koo xam ne daf fee sos ci suñu mbir mii hada mii di lislaam maa laysa minhu loo xam ne bokku ci voilà nga indi fi loo xam ne lu tumuranke la bokku ci ay jaamu yàlla lay wax bien sûr kenn waxu la moo di oto oto est ci lislaam la bokk voilà wala moo di avion loolu taxul ñuy wax indi yo non non mooy ci pratique religieuse ci jëf yi nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala moo ko wahyu yonentam bi alayhi salaatu wa salaam jox ko ko ngir mu andil ko jaam yi koy jaamoo yàlla képp koo xam ne daf see sos ci suñu mbir nii loo xam ne maa laysa minhu bokk ci fa huwa loolee mu fi indi raddun des ko koy rejeté dañ ko koy delloo non nu mu doon dañ ko koy delloo ak waaja fu man di doon dañ ko koy delloo mu ne wa fii lafz boo am na ci benn kàddu ci benn expression ci hadith bii nii mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dane man amila amala képp koo xam ne jëf na jëf jumu man di jëf ak jëf joo jumu man di doon boo xamante ne fii ci yi ñuy jëf ci l'islam bii ci sharia bii loo xam ne laysa boog laysa alayhi amruna amu ci sunu ndigal mooy kon jullit bi lépp lu mu war a def da cee war a am tase yonent bi sallallahu alayhi bu ko ci amul mooy la muy def baaxul voilà mu ngi noonu lépp loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi yow lii bokkul dara ci njàngaleem nga ñëw di ko fi jëf loolu mooy laysa amruna voilà tekkiwul ne man bala maa julli bon naa xaar est-ce que yeneen tubaab sax sax neen man ma julli dépp waaye loolu wax na ko tey suñu borom ba mu wàccee nii aqimu salaa nga naan la mu defoo te tamit yi nga xam ne sax du farata nga xam ne comme wooru gàttañ luy ah woor altine alxames tekkiwul ne man daala euh, euh, mooy que loolu même jullit farat man nga koo def parce que loolu noonu bu dee ne yonent na sa gis nañ ne loolu ay sunna la mooy yooyu daal di def loo xam ne dëppoo la suñ jàngale loolu lay wax képp koo xam ne dafay jëf jëf jum mën a jëf boo xam ne lay saala yi amruna amu ci suñu digal ah foofu war a loolee jëfam joo jële dañ ko koy delloo dañ ak delloo la dañ ko koy delloo de dañ ko koy rejeter voilà kon al imaamu Abdul muy wax ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadis numéro trois cent soixante-quatorze ñetti téeméer ak euh, juróom-ñaar fukk ak ñeent mu ne wa an Aysata radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat daxalat Hindu bintu Utbata imra'atu abi Sufyaan radiyallahu ta'ala anhumaa ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna aba sufyaan rajulun shahiih laa yu'tiinii mina nafaqati maa yakfiinii wa yakfii banii illaa maa axadtu min maalihi bighayri ilmihi fahal alayya fii dhaalika min junaah faqaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam xudii min maalihi bilma'ruufi maa yakfiiki wa yakfii baniiki kon alimamu abdulgani rahimahullah mu ne waan aisha xadis bii mu ngi koy jële ci kim jële woon xadis bu njëkk bi muy waan aisha mu ngi jële ci suñu yaay aisha radiyallahu anha annaha qaalat kene nee na daxalat dafa dugg hindu di sayyidatuna hind bintu utba di doomi utba radiyallahu anhu anha imraatu mooy kan mu ne imraatu di soxnaay abi Sufyaan di soxnaay abu Sufyaan ibn Harb Saxr ibn Harb ah muy baayu kii mooy yaayu Seydina Muawiya Hind baayu ji di euh, abu Sufyaan léegi nag radiyallahu anhum moom nag Hind dafa dugg di soxnaay abu Sufyaan ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ala rasuulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qaalat mu ne ya rasuulallah mu ne yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna aba sufyaana gis nga abu sufyaan de di sama jëkkër de moom rajulun góor la goo xamante ne nii shahih dafa ngott lool dafa nay de laa yu'tini du ma jox minan nafaqati ci li nga xamante ne mooy dépense maa yakfini duma jox loo xamante ne lu ma doy la wa yakfi bani tay doy tay doy sama doom yi mooy moom daal li may jox doyul de te doyul doom illa ma axastu lu dul loo xam ne lu may jël min maali ci alalam bi ghayri ilmin ci lu doo xam ne du ko moom daal bu mooy joxe moom dara du mat léegi nag ah man nag pour mu mat ah <laughs> mooy lu dul lu ma jël du mat pour mu mat moom il faut ma jël ko te moom du ko yëg voilà fa hal alayya fi dhalika min junah ne yenente mi alayi saatu salam est ce man loolu am naa ci benn ngaañ-ngaañ am naa ci benn problème am naa ci benn daal moom loo xam ne ak yeddaange wala du noon daal voilà est ce am na problème voilà loolu est am na benn souci bu nekk ci loolee nga xam ne mooy bu matul man damay jël ci affaire am yi te du ko yëg ngir mottali suñu dépense bi fa qaala rasulullah ndawal yàlla li alayhi wa sallam ne ko xudi jëlal min maalihi ji alalam bil ma'ruf ci njekk nag waxuñ la nag nga xam ne dépense bi sa waay dix mille francs CFA la ah wala cinq mille cinq mille la yow waa ji di joxe trois mille au lieu nga jël yoo xam ne yow ko yow nga ñëw ah nga jël cinq mille waa yow ah mu ne bil ma'ruf ci loo xam nag ci njekk la voilà mooy loo xamante ne